أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñu ñëw ci suñu fukkeelu bind bi muy tolloog fi boroom téere bi di wax ni walaa yaxillu lahu suxbatu faasixin wala mujaalasatuhu li gayri darura mooy fi boroom téere bi di wax ni kat daganul ci mukallaf muy ànd ak koo xamante ni kàccoor la wala muy toog moom lu lu ci lor lu mënta ñàkk rek mooy tax mu toog moom wala boom téeb daan ni wala yaxillu du dagan lahu ñeel mukallaf suxbatu faasixin ànd ak kàccoor wala mujaalasatuhu du caagin muy toog moom li gayri daruratin ci lu dul lor mu ni daganul ci mukallaf muy jaxasoo koo xamante ni kàccoor la wala kàccoor mooy koo xamante ni dafa génn topp xamante ni def lu baax ñu def luñ ko digal def luñ ko sant daganul ci mukallaf muy ànd ak muy ànd ak moom wala wala muy toog ak moom nekk loolu rek képp koo xamante ni jubul daganul ci mukallaf muy ànd ak moom ndax kat jikko yi dañuy sàcc yeneen jikko yi koo xamante ni danga ànd ak koo xamante ku kàccoor la ku ànd ko kàccoor kàccoor boobu mën naa dem ba wàlli la te kon su boobaa mujj nekk kàccoor comme moom moo tax moo tax moo kat as cam mu ci diine xaritam nit ki kat ci diine xaritam lay nekk kon nokkeel ku nekk xool kan lay xaritool moo waxaat ci sax daal nit ki nit ki bañ koy natt di xool moom mooy kan ci ay xaritam lañ koy lañ koy xoolee loolu moo tax Luqmaan daal di wax doomam ko daal di ko kat. bul toog ñi nga xamante ni ay moykatu yàlla lañu tamit bul bul bul jaxasoog ñoom ndax loolu lépp ngir ragal ay mbugal mbugal daal di wàcc ci asamaan da da daal leen di dal ànd booy laa ñoom yépp dal seen kaw moo tax ku ñuy wax borom xam-xam bu ñu wax Saïd ibn Musayyab rahimahullah moom mu ngi wax tamit bu xool ñi nga xamante ni ay ay moykatu yàlla lañ ba bu ngeen xool day tax seen seeni xool yi daal di wow seeni jëf yi daal di yàqu kon nag ko yow mi am xel maa ngi lay tànn maa ngi lay dénk ah nga nga tànn ku koy àndal kuy àndal na nga tànn koo xamante ni kat kooku yitteem yépp dafa aju ci ci yàlla xamante ni ne ko xamante ni dafa kawe ci ci mbindeef fii tamit soit kooku da lay da lay yàlla ndax nga ànd ak ku ku euh, ndax ànd mel ni ku xamante ni li muy li muy jikkoom donte même bu dee même bu dee euh, jaamu yàllaam bëriwul sax nga ànd ak moom loolu mujjantal bu ñuy sant la tamit day bijji njariñ day xëcc njariñ bu bëree bëri tamit moom moo tax kon ànd ak koo xamante ni kàccoor la koo xamante ni saay saay la daganul kon daganul ci mukallaf muy ànd ak kàccoor mm, wala muy toog moom moo tax mu téere ñu bamtuwaat ko borom téere daan wala yaxillu du dagan lawu ñel mukallaf soxbatu faasixin ànd ak kàccoor wala mu jaalasatuhu du caagin muy toog moom li xayri daruratin ci lu dul lor bu dee lu mënta ñàkk nag nga xamante ni tey comme da ngeen nekk ci benn oto wala ci hôpital wala foo xamante ni mënta ñàkk ndax yow comme da nga fay liggéey moom mu fay liggéeyee kooku mënoo ci moom dara kooku moom mën nga koo bàyyi mu toog ngeen bokk toog ndax da am lu leen boole loo xam mënta ñàkk heure bu mënee ñàkk da nga bañ a toog moom moo gën. ñëwaat ba léegi tamit fi borom téere bi di waxee wa wala yatlubu du sàkku ridaa al maxluqiina wala yatlubu ridaa almaxluqina bi suxti alxaaliq qaala allahu subxaanahu wallahu wa rasuluhu axaqu an yurduuhu in kaanuu muminin wa qaala alayhi salaam laa taacata limaxluqin fi macsiyati alxaaliq wala yatlubu ridaa almaxluqina bi suxti alxaaliq qaala allahu subxaanahu wa tacaala والله ورسوله أحق أن يردوه إن كانوا مؤمنين وقال عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق borom téere mu ngi muy wax ni wala yatlubu du sàkku moom mukallaf ridaa al maxluqiina ngërëmal mbindeef lu dagan ci mukallaf muy sàkku ngërëmal mbindeef ngërëmal mbindeef ko daganul ci mukallaf mu koy sàkkoo bi suxtil xaaliqi ci ci merug yàlla yow tey yaa ngi gis benn nit wala mën na moo xam sa xarit la wala nekkul sa xarit wala ku mu munti doon ngay def loo xamante ni day tax moom mu kontaan waaye tamit ànd loolu lépp moom su kontaanee loolu lu yàlla luy meroo yàlla la kooku daganul ndax mu kàllaf nit ki lépp looy def lu nekk yàlla nga si wala jiital dégg ndax képp koo xamante ni dafay sàkku dafa day jéem a kontaanloo nit ñi ci meru ci ci ci yàlla kooku yàlla daf koy mere te bu ko yàlla mere tamit nit ñi dañ koy mere kon loolu moo tax nit ki tey lépp looy def xoolal xoolal ni kat est-ce que man lii may def yàlla dina ci kontaan wala déet waaye jëriñ nga ci xool ba xam nit ñi dañ ciy kontaan wala déet ndax nit ñi mënoo mënoo def def def ba def loo xamante ni. day tax nit ñi kontaan ci yow ba faw mënta nekk képp kontaan ci yow tey ëllëg dina la mere te yàlla nag yàlla bu xasee ba kontaan ci yow jeex na nit ñi dinañ mën a kontaan ci yow moo tax kon moo tax kon lépp looy def lu nekk nga koy def ah ngir ngir nit ñi ne la wóo ne ni loolu fii rek lay yem sa diggante nit ñi lay yem nga pare ni ñu kontaan ci yow tey suba ñu mere la yàlla yàlla continuer di la doomu aadama lépp lu muy def lu lu nekk da cee war xool yàlla moo tax ni xaala xaala wax na allahu yàlla subhaanahu tudd naa sellam wa taala lu kër mi wallahu yàlla wa rasuluhu ak yenenteem a xaqu ñoo gën a yeeyoo an yurduuhu bañ kontaanloo ko in kaanu nem nekk lañu ñu leen di gëm aaya bi yàlla mu ngi ci wax ni kat yàlla ak yenenteem ñoom ñaar ñoo gën a yeeyoo ñu kontaan loo leen su fekkee dangaa bëgg koo kontaan loo rek koo bëgg mu kontaan koo bëgg mu gërëm la nga def fexe ba yàlla gërëm la fexe ba yenenteem gërëm la loolu moo gën a yeey fuuf fuuf su fekkee fekkee ku gëm rek gëm yàlla mu'min la xam te da gëm yàlla bu baax a baax gëm yàlla bi ngay war fekkee nekk na ci yow nga fexe ba nga xamante ne te yàlla gërëm la yonenteem gërëm la moo gën fuuf loolu moo gën a yeey moo tax ma ne wallaahu yàlla wa rasuluhu ak yonenteem xàqu ñoo gën a yeyoo an yurduhu bañ kontaan loo ko inkaanu nem nekk nañu mu'miniina di way gëm mu ne wa qaala wax na alayhi salaam la na jàmm nekk ci moom moom yéen saa sallam waxaat ci beneen xadis ni kat laa taa'ata de topp li maxluuqin ñeel mindeef fi maasiyatil xaaliq ci mooy yàlla yéen saa sallam mu wax ci beneen xadis ni kat kenn topp mindeef ci loo xamante ni mooy yàlla la loo xamante ni tey boo ko defee lii kat ab mooy yàlla la loolu bul ci topp mbindeef ak mbindeef bi lu mu la mere mere mere fexeel rek ba ba yàlla kontaan bu yàlla kontaanee ci yow rek lépp jeex mbindeef dina dina mujj kontaan ci yow su beneen yoonee moo tax mu wa wala yatlub du sàkku ridaal maxluqiina ngërëmal mbindeef bi su bi suxtil xaaliqi ci merug yàlla mooy aji bind gi xaala wax na allahu yàlla subhaanahu tudd naa sellam wa taala te kawe na mu ni wallaahu yàlla wa rasuluhu ak yonenteem a xàqu ñoo gën a yoo ay yurduuhu ba kontaan loo leen in kaanu nem nekk nañu mu'miniina di way gëm wa qaala wax na alayhi salaamu na jàmm nekk ci moom laa taa'ata de topp di maxluuqin ñeel fii maasiyatil xaaliqi ci mooy yàlla wala yatlubu du sàkku ridal maxluuqiina ngënawal bi suxtil xaaliqi ci merug yàlla qaala wax na allahu yàlla subhaanahu sellam wa taala te kawe na wallahu yàlla wa rasuluhu ak yurduuhu bañ kontaan loo in kaanu nem nekk nañu mu'miniina di way gëm wa qaala wax na alayhi salaam yal na jàmm nekk ci moom laa taa'ata de topp li maxluuqin ñeel mbindeef fii maasiyatil xaaliqi ci mooy yàlla yem foofu ba beneen yoon incha allahu rabbi